man yudlil illahu fala haadiya lah wa yadharuhum fi tughyaanihim yahma'un wa yadharuhum fi tughyaanihim ya'mahuun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab téeméer bi ak juróom man yudlil illah képp koo xamante ne bi tabaaraka wa ta'aala moo la seetaan nga fala haadiya kooku amul kenn koo xamante ne mën na koo gindi de wa yadaruhum mu bàyyi ta leen di bàyyi bu boobaa ki mu maatu ci say mbir nga sànku mu bàyyi la nag mu bàyyi leen ñoom fii tuyaanihim ca seen mbeewte gi ñu nekke ak li nga xam ne di jéggi dëxalu borom bi tabaaraka mu bàyyi leen ca yaamahuuna ñuy dengi dengi nag mu ne yasaluunaka kanta waa Quraysh ñoom dañu ngi lay laaj fu saa su ne rek ani saati naan la Muusaa ji ngay wax waay waay yawmal qiyaam jàll waay waay ayyaana mursaaha waay kañ lay sax kañ lay agsi kañ lay ñëw daal di sampu xul wax leen ne innama ilmuha dëgg-dëgg xam-xamu saa muy yawmal qiyaam da inda rabbi mu nga fa sama borom tabaaraka wa taala laa yujalliha moom de du ko feeñal li waqtiha mooy kenn du ko feeñal daal di koy génne ca waxtoom ba nga xam ne moom la wan a am illaa hu kenn manu ko def de illaa hu kudul borom bi tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne mooy génne al yawmal qiyam bu jotee bu saa jotee moo koy génne daldi koy leeral génne ko mu daldi di nag kenn nag manu ko kudul moom de waxtoom fekk jotagul kooku borom bi tabaaraka wa taala kesee ko man de mën na nag saqulat daal dinay màgg te diis fi samaawaati ci samaan wal ardi ak suuf ngir lan xam saa dafa bari gaa yoo xamante ne nii yii daal moo leen yitteel foo leen tollu daal ñu naan mu waay waay waay ana saa ana saa waaye xamuñ ne ak diis tey bés boo bële ci waa samaan ak waa suuf. kon mooy diis na ci ñoom koo gis rek mu ngi naan kañ la kañ la. waaye saqulat daldi dinay diis ci seen kaw ndax ñàngaayam ak tiitaay ba tiitaay bi nga xam ne tiit ga ñu tiit yawmal qiyaam tax na mu diis ci waa asamaan ak waa suuf laataatiikum nag di leen du leen nañ la yëg ne wax leen ne laataatiikum moom de du leen dikkee baax tax lu dul ci mbetteel mu ne kanta waa Quraysh ñi ñoom yasaluunaka ñu ngi la koy laaj saasu ne rek ka annaka hafiyun anha mel ni yow dang leen koo xam dang koo xam pour wax leen ko wala am loolu benn wax la ci boroom xam yi am ñu ne yasaluunaka ñu la koy laaj saasu ne ka annaka hafiyun anha mel ni yow dangaa kontaan ci seen laaj yiñ la koy laaj te danga koo xam daal nekk koo xam ne nag mooy ñu la koy laaj nag ngir nga daal di leen koy déey wax leen ko kon nag am na yeneeni wax yu am ci xafi yu naan ha ndax boroom bi tabaaraka wa taala jamono yii mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi borom bi xamal na ko ci wàllu saa loo xamante ne nii kenn xamu ko moo li ci ñenn ñi xam kese ana ci kan la jóge lu dul ci moom alayhi salaatu wassalaam la ko borom bi tabaaraka wa ta'aala jaarale kon mu ne kon ñu ngi la koy laaj de qul wax leen ne innamaa ilmuha dëgg dëgg xam-xamu saa kañ la ban waxtu lay xew inda allahi mu nga fa borom di tabaraka wa taala walakin na waaye li am ba des akthara naasi la ci nit ñi laa ya'lamuuna ñoom xamuñu ko moo tax ñu nekk fi di laaj lenn ñi nag waa Quraysh ñi laajuñ ko woon ndax gëm waaye dañ ko doon weddi nan ko ay wa kon na gaaw ñëw moo kon yow lii ñu ñuy dikkañ la mu ne qul waxal laa amliku yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man de moomaluma li nafsi ñeel sama bopp nafan li nga xam ne mooy mooy njariñ wala darran waaye du caagante ne lor de mooy ne manuma man sama bopp lu yàlla dugul bu ci yàlla dugalul loxoom manu lu ma ci dara xëccal sama bopp li nga xam ne mooy njariñ waaye it manuma daal di jañal sama bopp li nga xam ne mooy lor de illaa ma sha allah lool manalu ma ko sama bopp de di bijj li nga xam ne mooy njariñ tey jañ li nga xam ne mooy lor lu dul ma sha allah lu dul daa fekk ne loolu daal di soob tabaaraka wa njariñ loolu ak si ci man wala lor loolu daal di daal di may sori kon nag walaw kuntu wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne leen walaw kuntu taman bu ma nekkoon alamul ghayba di xam li nga xam ne mooy kumpa gi ngeen may laaj kon de lastakthartu min al xayr konoon te kon dinaa njëkkee dinaa dinaa barile dinaa baril min al xayri ci yiiw wa ma massani suu te nag loo xamante ne lu baaxul duma laal de kon mooy ak ñàkk ak li nga xamante ne musiba yi nga xam ne borom bee ko dogal ci man mu dal ma lool bu doon xamoon naa li nga xam ne mooy xew laata xanaa kon konoonte kon ma manoon koo moytu kon bu doon ne loolu la in ana man mii nekkuma illaa lu dul nadirun ab xuppaatekat wana wa bashirun waaye koo xam ne day bëggalaate li qawmin ñeel nit ña nga xamante ne nii yu'minuuna nekk ñiy gëm mooy damay xuppe ñi nga xam ne mooy safara ci ñi nga xam ne gëmuñu ko ak jullit bi nga xam ne day def yoo xam ne daanaka moom jëfu yéeféer la nga daal di koy xuppoo waaye bashir wa bashirun di bégal ñi nga xam ne ñoo gëm nangoo tënk seen bopp ci li nga xamante ne nii mooy ci njàngaleem sallallahu alayhi wa sallam ak alquran ñooñu ñooy li qawmin ñeen nit ña nga xam ne yu'minuuna dañuy gëm mu ne huwa alladhi borom boobu nag nga xam ne moo ma xam loo lii te loo ma min nafsin waaxida jënd leen ci benn bakkan muy sayyidatuna adam sayyidina adam alayhi salaatu wassalaam wa ja'ala minha zawjaha mu def ci li nga xamante ne nii génne ca moom ki nga xam ne mooy mooy peeram muy ki nga xam ne mooy soxnaam di sayyidatuna Hawa li yaskuna ilayha ngir sayyidina adam man a dale ca moom lii la mooy ja soxna loolu lay jariñ mooy man di da ngay dal ci moom muy dale ci yow waaye moom loolu nag mooy loolu la nga xamante ne ku nekk rek boo nekkee ci keneen ki da ngay nekk koo xam ne da ngeen di mën a dal nga nekk foo xam ne dangay ngay yëg ne fii yaa ngi ci kóolute sa xel mën a dal sa xol mën a dal lépp nga mën a dal falam ma taghashaha lii nag moo yéen fii ngeen jóge ci benn bakkan boo xamante ne nii seen maam benn la seen maam bu góor ak seen maam bu jigéen kon loolu la loolu la defal Seydina Adam loolu la defal ay ja ay ay ay sëtam tamit ñi nga xam ne ñooy doomam yi mooy seen soxna yi fan la ñuy jóge lu dul ne ñoom ñoo bokk mooy ci wa ja'ala minha zawjaha mooy soxna sim la defal yéen bokk nekk nit yéen ko yem yéen ay nit ngeen yéen ñaar deful ay jinne nekk seeni soxna wala seeni jëkkër de kon yéen a bokk aw askan te yéen a bokk maam ndax kullukum min aadam wa aadamu min turab li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax yéen ñépp ci seydina aadam ngeen jóge ne alayhi salaatu wa aadamu te seydina aadam moomu alayhi salaam min turab ci suuf lañu ko bindee nag kon mu ne nag ginnaaw bi mu defalee lii nag mu ne nag falamma taghashaha léegi nag yéen jaam bi mooy ki nga xam ne couple bi muy góor ke jigéen gi falamma taghashaha bi nga xamante ne nii ci la muur lii mooy lii de waxin la kinaaya la di wax li nga xam ne mooy sëy mooy bi nga xam ne ci la joteeg moom voilà gis nga waxoon na fële que ne aw ash-shamsu euh, mu ne moo saxxara ash-shamsa wal qamar ya kii yughshi layla an-nahaara voilà yatlubuhu hasiisa mooy mooy séyale li nga xam ne mooy al layla an-nahaara guddi gi lay séyale bëccëg gi mooy mu muur ko waaw yatlubuhu mu koy topp xasiisaa ci lu gaaw loolu gisoon nañ ko gis nga même moo bi la wax fii kon falamma taghashaha ba nga xam ne ci la boroom kër gi muy góor gi daal di sëyeeg ka nga xamante ne mooy ndaw sax xamalat hamlan sa xafiifa ci la ëmbi ëmb goo xamante ne nii gooyof la fa marrat bi mooy ëmb ba robb ci moom waaye nag amul woon benn conséquence bu diis ndax teewu ko woon ndaw si di dox ay soxlaam waaye nag falamma saqo asqalat waaye nag bi nga xamante ne nii ci la commencé ëmb ba di di di di avancé falam ma xalaat ba nga xamante ne nii ci la commencé diis daawa allah rabbahuma ca la ndaw sa ëmb ba diis lool mu am coonooy jafeñ-jafe ñu sax dox léegi daawa allah ñoom nag ñu tiit naan ah mbaa ndaw si du fi jaare nag daal di sax ñàkk bakkanam wóorul daawa allah nga gis ñaari couple ba mooy ñaar ñooñu di sëy nga xamante ne kenn ki daal dinay ndaw sa daal dinay ëmbu ba diis nga gis ñoom ñaar ñu woowandoo seen boroom di ko ñaan naan ko la in aataytana cay way boroom bi tabaaraka wa taala kii nga xam ne moom la suñ moom la sama soxna si ëmb soxna si di ko wax ay boo ñu joxee de saalihan daal di koy muccal ba mu génn ci jàmm de lanakunan na na waat naa ne dinañ bokk mina shaakiriina ci ñi nga xam ne ñoo lay sant ndax xéewal gi ñu defal falamma aataahuma saalihan bi nga xam ne ci la leen ko borom bi tabaaraka wa taala daal di defe nag mooy ëmb ba dem ba à son terme ba ni nga xam ne ci la ndaw si wasin saa benn jafeñ jafe léegi nag koo xamante ne nii ku wér ay cër la ak yépp ja'ala lahu shuraka au lieu ñu sant ci borom bi tabaaraka wa taala ñu def ko kooku nag tax ñuy jaare ci moom di wutal borom bi tabaaraka wa taala ay ndend di ko bokkaale naan maaman ba kay woo lam ma joxoon moom kay lam ma waxoon xamoon naa ne moom nii rek la manoon a deme manul woon a deme neneen de di ko bokkaale jaare ko nag ci seen liir bi ñu am au lieu ñu sant ci borom bi ñuy moy yàlla tabaaraka wa taala fii ma aataahuma ci li nga xam ne xéewal gi mu leen jox muy doom ji defuñ ko muy muy buntu sant yàlla ñu def ko buntu weddi yàlla ak bokkaale boroom bi fa ta'ala allahu waay waay boroom bi sori na te yéegu moom mooy mooy kawe na te yéegut te sori na allahu boroom bi amma yushrikun ci li nga xamante ne moom lañ koy bokkaaleel ay yushrikuna mbaa ñoom ndax dañ koy bokkaaleel maa laa yaxluqu shay'an koo xamante ne nii wala loo xamante ne bindul tus muy seen xërëm yi wa hum ta seenu mbind wala yastati'una te manuñu te amuñu lahum ñeel leen ñoom ñi liy jaamu xërëm yi xërëm yi mënaluñ leen te manuñ nasran dimbali leen wala anfusahum yansurun te sax ñoom xërëm yi ci seen bopp mënuñoo dimbali seen bopp de wa in tad'uhum te boo leen woowoon daal di leen dagaan di leen woo nekk ci problème ñoom xërëm yéeg ñi ngeen di jaamu te du yàlla ilal huda woo leen ci njub laa yattabi'ukum manuñ leen a topp sax ci ak njub sawaa'un alaykum ndax ñoom dañoo jantaki mattaki bronze sawaa'un kon nag moo yëw alayhim moo yem alaykum ci yéen adawtumuhum ngeen woo leen am antum saamituuna wala ngeen noppee ci yem ndax ay matt moom nan ngay waxee ñoom ay xërëm yi nga xamante ne nii ñoom lañuy topp nga xam ne duñu ñu dégg amuñu dégg amuñu nopp dañoo leen di yëkkati di leen raaye ka diwa ko lu nekk léegi nag ñooñu noonu waaye yow kooku ñoom nag ñu koy jaamu di ko bokkaaleeg seen boroom tabaaraka wa taala mu ne nag mu ne inna alladina gaa yi nga xam ne tad'una min dunillah ñoom ñooy jaamu leneen di woo leneen loo xam ne wëllif borom bi tabaraka wa taala nañu xam ne loolu ñuy jaamu de ibadun amsalukum ay jaam lañ comme ñoom de borom bee leen bind fad'uhum ay wa ñaan leen leen woo leen leen jaamu leen leen woo leen leen bu ngeen amee problème falyastajibu lakum waa nañ leen tontu bu boobaa bu dee ne ay yàlla lañ in kuntum saadiqina nem nekk ngeen ñoo xam ne ñu dëggal dinañ ñëwaat ci